a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci tarjama seydina Uthman ibn Affan alayhi ridwaanul mannaan ñu ngi agsi woon ci gisoon nañ ci jotaa bi weesu jalooreem yi nga xam ne lenn ci jalooreem yi ci géeju jaloom jalooreem nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam moo ko seedeel moom seydina Usmaan Zunnurayn nga xam ne imaam alxasanul al basri dama noon seydina Ali c'est pas seydina Ali seydina al imaam alxasanul basri moo doon wax radiyallahu anhu naan masuñoo gis kenn koo xam ne moo denc ñaari soxna yonent kurul seydina uthman ibn affan bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, nga xam ne moo tëj néegam seen ginnaaw mooy moo leen denc muy ñaari leeru alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu li nga xam ne yu alayhi salaatu wassalaam yu bari yim doon wax ku def li falahul janna gis nañ ci minimum ñett yoo xamante ne moom sayyiduna Usmaan ibn Affan radiyallahu taala anhu wa ardaah moom ci boppam mu daldi koy def bi ci jiitoo nekkoon bi'ru ruuma bi nga xam ne ci lañ doon dooru ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne man yaxfiru bi'ra ruuma wa lahul janna ana kan mooy gas mooy yaatal ginnaaw bi nga ko jëndee bi'ru ruuma kooku am aljana seydna uthman radiyallahu anhu daal koy jënd mu am kon mu jënd loolu le beneen bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal woon wax <clears throat> li nga xamante ne ni mooy jàkka ji yaatal jàkkaam ji jumaawam ji falahul janna pàkk bi ñu waroon a jënd washtaraha ki ko jënd di sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu taala anhu beneen bi mu ne woon man jahaza jaysh al-usra falahu al-janna seydna Uthman képp koo xam ne waajal na li nga xamante ne nii mooy euh, Euh, armée bi doon dem Tabuk kooku dina am aljana Seydina Usmaanu ibnu Affan daal di koy waajal ci dans sa écrasante majorité armée boo bële loolu am na lu ñu ci fàtte woon a wax mooy loolu dañuy wane ne nit manoo ñëw di ŋàññ nit koo xam ne dane moom lii da koy def pour am aljana waaw parce que sikk newul ci ne Seydina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hein moo raw waliyu boo mën a tudd waaw waliyu bu ñëw sa xel rek mais xaajuñu xaajuñu ko poussière waxuma la dafa dafa dafa dafa leen raw ëpp lees saxaaba yi radiyallahu anhu dañu ëpp lees kurul ñoom waaw kurut saxaaba dañu laa ëpp lees ba seeni mbir loo ci waxit lii la ci réer moo ëpp fopp liñ ci xam te loolu nag ak nu waay mën a tollu noonu la waaw mooy saxaaba yi radiyallahu anhu dañ laa ëpp lees <laughs> waaw mooy koo xam ne mënoo ko sonde waaw koo xam ne pour nga nga nga caractériser niveau am yow loolu da nga cee da nga cee da loolu mooy saxaaba yi diggante ñoom ak awliya yi waaw mooy waliyu li ñu ci xam li ñu xam ci saxaaba yi bariwul de laa ilaha illa allah te ñooñu kaweñee kaweñee kaweñi li ñu xam ci ñoom bariwul looy xalaat nag ci ñi nga xam ne waxuma la waliyu ay bàkkaarkat yi neen lañ hein ak ñooñu moo tax moom lool kon loolu sikk amu ci te pourtant yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ko def li am aljanna mu ne ko est-ce que bi ruruuma gisoon nañ mu ñëw waajam ko waxoon nanguwul def mbir mi mu ne ko est-ce que bu ma est-ce que di nga ma defal hein est-ce que di nga ma defal li nga xamante ne moom nga digaloon waa ji waa ji ci banu rifaar bi ki moomoon teen bi te mu ne woon moom manu koo joxe parce que ak njabootam ak yooyu manu ko weccoog aljana mu ne ko est ce que bu ma ko jëndee di nga ma garanti li nga ko garanti hein yonent bi aleyhi salaatu ne ko waaw waaw mu daal di koy jënd waaw ngir am loolu le man jahaza jaysh al usra janna mu daal di koy def kon mënoo ñëw di ŋàññi nit parce que diw nee na day jaamu yàlla pour dugg aljana loolu manoo ko manoo ko wala dafa def action sàngam pour dugg aljana loolu manoo ci ŋàññi nit manoo ci ŋàññi nit waaw loolu manoo ci ŋàññi nit te loolu ak leneen li dàquwul mooy lan mooy di jaamu yàlla képp sikk newul ne saxaaba yi li ñu doon def dañ doon jaamu yàlla parce que moom lañu war a jaamu point final waaye nag moom buur yàlla bu nee lii ku ko def am lii moom moo bëgg ko def loolu le fait mu ne ku def lii am lii loolu mooy daa bëgg ñu ko def ba pare mu wax wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun waaw wa mizajuhu min tasnim loolu fan la lan la doon wax dudul aljana kon kay leer kon loolu ta mooy dàqantawul ndax lu tax parce que jaamu yàlla man bu ma fayuloon sax garaawul loolu yow jàpp nga ni am na nit kuy xalaat koo xam ne moom loolu mooy dewisam loolu jàpp nga ne saxaaba yi radiyallahu anhum dépassé wu loolu mais bu yàlla ne lii ku ko def dañ koy mooy buur yàlla dafa nangu déggoo ma ne la ñaan bi ñuy gis loxo tàllal loxo ci ñaan hein ñaan moo tax la wàll yu ba doon wax même liy safal sama cin sax dama koy ñaan buur yàlla parce que ñooñu ñoo xam buur yàlla mu tax buur yàlla dafa sopp subhaanahu wa ku koy ñaan alaysa huwa alqaa'il subhaanahu wa ta'ala ud'uuni astajib lakum ah est-ce que du moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ne ñaan leen ma woo leen ma di ma ñaan di ma dii seeni soxla di ma ñaan astajib lakum ma ma tontu leen may leen li ngeen bëgg ah gaa yi nga xam ne nag ñuy réeréer lu jàpp ne ñoom dépassé nañ ñaan inna alladina yastakbiruuna an ibaadati sa yadxuluuna jahannama daaxiriin ah kon mooy loolu la mooy eh, affaire bi yonent bi alayhi salaam seydina Usmaan mooy loolu dañ ci gis ne kon te bu doon le lu ñuy ngàññe la yonent bi alayhi salaam du ko proposer nit ñi xanaa ah du ko proposer nit ñi kon loolu il faut fair différence yi parce que nit ñoom xam nañ ne buur yàlla moo dogal nit dangay xam ne buur yàlla moo dogal ci dogalam bu jiitu kënee kërug yërmandeem alaaxira biir aljana la ko def aljana la def muy kërug yërmandeem fa muy terale ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ay jaamam fi muy terale ñi nga xam ne ñooy ay soppeem ñi nga xamante ne ñooy ay parandoowam fam leen di terale mooy aljanna la suñu boroom dogal ne foofu la xatta yonent bi alayhi salaam loolu bu ngeen di ñaan buur yàlla ñaan leen ko alfirdaws al a'la ndax moom awsatul jinaan mooy aljanna yi bi ci gën a dugg kon kay nan ngay mën a waxee ñaan ñi nit koo xam ne moom day ñaan naan buur yàlla yàlla na nga ñu yóbbu aljana yàlla na nga ñu bi bañ a ñaan bu ñaanul loola lay ñaan lan lay ñaan buur yàlla yal nag dugal fa ca des walla iyaazu billah ah mooy buur yàlla dogal ci dogalam bu jiitu këne kër gi nga xam ne fa la def yërmandeem fa terale ñi nga xam ne ñooy parandoom yi mooy kër gi ñu naan aljanna waaw fa leen di terale fa leen di defale ngërëmam yi xeet lii ci xeetu ngërëm yu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne suñu boroom nee na a'dattu li ibaadi saalihiina maa laa aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar Allah mu ne waajal naa prépareel naa moom borom bi sama jaam yi nga xam ne ñu baax la ñu sell ñi maa loo xam ne aynun raat bët masu cee teg tegu waaw ci xéewal lu ñuy gis bët masu la tegu lu mel noonu walla aynun sami'at ci ñuy dégg nopp masu la dégg lu neexe noonu wala xatara ala qalbi bashar li nga xam ne nag mooy yi neex tey touché xol lu mel noonu masu la toq li ma leen préparé masu la toq ci xolu mbindeef léegi kon gars yi il attention kon Seydina Usmaanu ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon bi nga xamante euh, ci lañ yemoon moo doon nettali bu yéeme biñ la waxoon te imaam ñu ngi doon gis càllale imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi tuddoon nañ càllale bi ba léegi ñu nekk ci tarjama saalisul xulafaa ar raashidiin al mahdiyiin seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanul mannaan nettali boobu mooy lan waxoon nañ la nett ki imaam al raxmatullahi alayhi mu ne woon xaddatanaa muhammadu bnu miskiin ñu fàttale ko mu ne ngir barkeelu ci tamit qaala mu ne moom imaam albuxaari abu abdillah muhammadu bnu ismail bnu muhammad bnu ismail bnu ibrahim bnu almughira ibn bardisba aljufi albuxaari radiyallahu taala anhu fi saxiixihi fi kitaabi fadaa'il asxaabi nabi qaala mu ne xaddatanaa mohammadu bni miskiini abulxasan qaala xaddatanaa yaxya bnu xasaana qaala xaddatanaa suleymaan an sharik bni abi namir an sacid bni almusayibi annahu qaala axbarani abu muusa al-ashcari kon imaamul buxaari mu ne qaa mu ne xaddatanaa nettali nañu mohammadu bni miskiin di suñu sëriñ di mohammad di doomi miskiin muy abulxasani qaala mu ne xaddatanaa neena yaxya ibn Hassan mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ moo ñu xabaare moo ñu nettali di Yahya ibn Hassan qaala mu ne haddathana Sulaymaan mu nekk ñu nettali mooy Sulaymaan an Shariik ibn Abi Namir moom Sulaymaan muy jële ci Shariik ibn Abi Namir an Sa'iid ibn al-Musayyib mu jël ci Seydina Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hasan radiyallahu ta'ala an al-Musayyib qaala annahu qaala neena axbarani xabaare na ma abu muusa al-ash'ari seydina abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu abdullah ibn qays al-ash'ari gina siiwe ci abu muusa al-ash'ari radiyallahu anhu loolu doon càllale bi léegi nag ñu dikk nag ci nettali bi Allah déglul fii Allah <coughs> yarhamuna yarhamu yarhamuna Allah mu ne seydna abu muusa al ash'ari radiyallahu anhu mu ne mu ne axbarani seydna abu euh, sa'id ibn al musayyib mu ne axbarani abu muusa al ash'ari annahu tawadda'a fi baytihi thumma xaraj mu ne euh, axbarani abu muusa man ibn abd man ibn al musayyib sa'id rahmatullah kii ma xabaare mooy Abu Muusa nee na dafa génn dafa dafa jàpp benn bés fii bayti yi ci këram jàppe këram summa ginnaaw gi xaraja mu génn nee na fa qultu ma ne kan mooy wax Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu anhu mu ne nee na ma ne bi mu jàppee ba pare këram la alzimanna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wala akunanna ma'ahu yow mi nee na dama jàpp ba pare génn sama kër am yéene ne tey dinaa taqoo ak yonent bi alayhi salatu wasalaam wala akunanna ma'ahu yow hada tey moom sama journée bi yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam laay mooy décision bi ma jël tey kenn du ma gis fenn foo gis yeneen saa salaam di ma fa gis tey waaw Allah Allah léegi mu ne xaala mu ne fa jaa al masjid nee na Seyna Abu Muusa nee na ma ñëw ci jàkkaam ji jumaa yonent bi alei satu salaam jàkkaam ji fa sa'ala an nabi fa qaalu xaraja wajha huna nee bi ma agsee ma laajte ko ma ñëw dugg ci jàkka ji ndax yonent ma lay saar saam ko doon seet demal ci jàkka ji Allah Allah Allah nit ku baax nag war ngaa mel noonu waaw mooy koo xamante ne nii moom boo koy seet xalaatoo jàkka ji mukk ko ne diñ fa dajeek moom te ñu la mooy sëriñ bi loolu xam nga ne aarun wa naarun wa shanaar waaw ñu naan mooy boroom xam-xam bi fii moo fi wax diine te kenn mënu koo gis ci jàkke yi xanaa bu événement bu rëy amee rek bu fi sëriñ di ñëw walla sëriñ di wala sëriñ daa moom mu mobiliser quartier bi yépp ngir wan ne jàkka ji fii moo fi ne waaw loolu lépp la loolu lépp du dara poussière la booy pëndal nit ñi rek waaye buur yàlla yàlla mos al al al saadiq min al kadib xam ne ki nga xam ne moo dëggu tout le temps mu ne ci ki nga xam ne bu événement amee lay ñëw ngir wane impression nit ñi que ne ah sëriñ ba wala ña fi ñëw kilifa yoo yële wane ne moom ci jàkk ji la dëkk alors que kenn du ko fi gis kon nag nit ku baax hein nit ku baax war ngaa tàmmal sa bopp laa wax waaw war ngaa tàmmal sa bopp di nekk ci jàkka yi waaw nee na kon ah yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ma dem ci jàkka ji di ko fa seet ma ma ñëwee laajte ñu ne ma ah moom de jaar na haahuna ñu tegtal ma ne ma fee la jaar waaw waaw fële la jaar fële la jaar jaar na nële fee la jaar ñee na ñu joxoñ ma bërëb boo xamante ne ban bërëb mu ne fa xarajtu fiñ ma tegtal fa xarajtu ala isrihi as'alu anhu hatta daxala bi'r aris fa jalastu 'inda al baab nee biñ ma ko tegtalee ne ma ah yonent bi alayhi léegi la génn de jaar na nële nële nee na ma topp ko di topp trasam yi ba gis ne bi'ru aris benn teen la woon bu ne woon Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bu siiw bi'ru aris biiru aris <laughs> aris biiru aris loolu turub teen la comme ñu naan teenu euh, bàyyi diw ba waaw nga ma mais mu aris mu aris loolu ma suñoo dégg lu tur lu mel ni aris hein hein ñu ne la sii fàttalekul hein fàttalekul hmm. bi ñuy gis euh, lettre yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam yónnoon Hiraql César Qaysar azimur Rum hein yaa ngi fàtteel mooy euh, mooy yonent bi alei saatu salaam na ko boo gëmee aslim taslam aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in abayta hein fa inna alayka ismal ismul arisiin waaw <laughs> voilà mooy ari loolu te partisan de aris aris benn waay la woon boo xam ne ci chrétiens yi parce que boroom xam-xam gis nga buñ koy gis am na ñu ne fallaax lay tekki te loolu am na riwaay yuy wone di dëgëral lool waaye aris dafa newoon tamit benn waay boo xam ne ci chrétiens yi koo xam ne moom yoonu moom bokkul woon ak li catholique yi topp nii de ay du du Jésus du Saint-Esprit bokk ñoom topp toppul woon loolu waaw Aris toppul woon loolu léegi nag léegi dafa amoon ay partisan ba léegi nii sax ba léegi nii ba léegi nii am na waaw ba léegi nii am na ay gaay euh, maa ngi dégg kii euh, suñu sëriñ euh, radiyallahu anhu wa ra'ahu Euh, mu ñu noon nettali di wax naan bi nga xam ne ci la doon door a xam suñu beneen kilifa tamit bu mag Seydi Yaxya ndeysaan ak tijee ak tijaan yi yaa ko moom laay wax de la Seydi Yaxya Lyonnais <laughs> waaw <laughs> jàmbaar lool ab ab nasaraan bu tuub waaye de laa ilaaha illallah li muy liggéey ci diine ji li muy mu naan moom moom dafa convertir la tubaab la dafa convertir dugg ci l'islam mu naan man ba ma koy dóor a gis ba may dóor a kii ak ma koy laaj naan ko kii naan ko fekk nee na xadis bi mu ngi naan aris aris bëggoon a fekk nee na bi mu ko xamee mu koy laaj naan ko mais est-ce que xam nga aris bi muy dóoratu quoi xam ko ce que xam nga aris mu ne ko si xam naa aris parce que imaam al-Qadi Iyad loolu bi ñuy wax fële waxuñu woon li imaam al-Qadi Iyad waxoon que aris imaam al-Qadi Iyad moo ne aris partisan la woon ci Seydina Isa koo xam ne moom ci ñi ñooy ñi nga xam ne ñoom ci christianisme mooy al diine jooju nasraaniya ci lañ newoon mais pas christianisme en tant que yi wax caaxaani romain yi déedéet moom ci loolu la ne woon mu ne kooku aris benn benn koo xam ne ci nasaraan ci nasare nazaréen yi ñoom ñoom ñoo yoroon ñoom kii bu jub lañ yoroon waaw wute nañu catholique yooyu léegi nag nee na moom looloo taxoon nag ma ko doon laaj mu ne ma sii xam naa ko <laughs> nee na Seydi Yahya ne ko si xam nu ne ma xam naa ko d'ailleurs man mii ci ñoom laa bokkoon waaw ci partisan man bi ma nee chrétien ci waa mooy gaa yi courant boobu laa bokkoon ci chrétiens yi ci mooy ñooñu nga xam ne ñooy les arisiin voilà muy dëgëral kon tamit li nga xam ne moom noonu la ko imaam al-Qadi Iyad tekkee même bu dee na duñ ne tamit mooy ñaar yëpp lay tekki rek ñooñu ak al-Fallah ñi nga xam ne ñooy kaw-kaw yi aris bii nag ab teen la woon ab teen la woon boo xam ne bu siiw la woon bu ne woon Medina waaw aris bii mooy biiru aris biru aris teenub aris moom dafa newoon benn teen la bu bu siiwoon voilà nee nañu nag parce ab tool la ci tool la newoon ci tool la woon bu newoon foofu eh, nga xam ne soriwul woon xubaa nee nañ soriwul woon xubaa léegi nag mu ne yonent bi aleyhi salaatu nee na Seydina Abu Muusa al ashari radiyallahu taala anhu nee na mag ma ñëw nag ba ba ci foofu topp gis ne yonent bi alei ci biir tool boobu la la dugg dafa tool bi moo amoon benn teen parce que aris nee nañ ab tool tool bi moo tuddoon noonu léegi tool ba fa ne ñu naan ko biiru aris teenub aris léegi nag nee na bi ma toppee trace yonent bi alei ba gis ne mu ngi ci biir fii la dugg nee na fa jalastu inda al baabi wa baabuhu min jarid nee na ma ñëw nag ba ca bunt bi fi mu dugg jaar ma ñëw ci buntu tool bi ma toog ci bunt bi te nee bunt bi nekkuloon weñ de ay kiiwu tàndarma la mooy cari tàndarma yi garabu tàndarma yi mooy branche yi moom lañ defare woon bunt bi waaw mooy ngand kii yu ngand yooyu mel ni ay éventail mel ni ay wantaay yu tàndarma yi moom lañ boole woon takk leen ba mu kii nekk bunt loolu ñuy defar sàkket yi xam nañu ko waaw waaw mu ne ma taxaw fa xatta qada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xaajatahu fa tawadda nee na ba yeneen yonent bi alayhi salaam daal di faj aajoom après mu jàpp fa qumtu ilayhi mooy gis nga aadaab yi mooy jegewul kuy baabu dafa tegginu qadaa'ul xaaja mooy koo xam ne day dem toilette wala ngir kii mooy doo ñëw jege foofu loolu it bokk na ci kon moo tax yooyu kuy defar sa kër mooy yooyu danga koy def foo xam ne day xaw a isolé wu doo ñëw def ko foo xam ne ku fa nekk amaana liy génn ci moom bu fay génn nit ñi di ko dégg waaw loolu ci aadaabu qada'il xaaj xaaja loolu ci fuqaha yi dañ koy traité bu baax euh, euh, bon pense que yooyu ak utilisation xeer yi ak ndox est-ce que ndox góor war na ko utiliser ak yu mel noonu imaam Ibn al-Musayyib mi <laughs> niñ gis nii mu càllal moom jàpp ne loolu noonu non non loolu affaire jigéen la mooy dem toilette di utiliser ndox <laughs> même waaye loolu du suñu sujet <laughs> ne ñoom da foogoon yonent bale sa sa masula utiliser ndox mais alors que parce que tamit see normal même loolu dañuy lu ñuy jële ci imam Malik la mais c'est normal parce que xadiis yooyu ñu ko nettali waa Irak la voilà saxaaba ya ko nettali Irak lañ ne woon <laughs> loolu moo tax bu leen réeree bon la loo màgg màgg màgg am na lool ricca ah. nee na kon nee ba mu faj aajoom après yonent ma lay sarsam jàpp fa qumtu ilayhi bi ma xamee ne pare na ba jàpp ba pare nag ma ñëw man Seydina Abu Muusa jóge ci bunt bi dugg ci biir tool bi ñëw jëm si ci moom fa ida huwa jaalisun ala bi'ri aris wa tawassata xuffuhaa wa kashafa an saaqayhaa wa dalaahumaa fi fil bi nee na ma bi ma jógee ba daal di jóg ñëw ci moom nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk moom alayhi salaatu salaam mu ngi toog ci mooy pigg pegg bi peggu teen bi waaw mooy xuff bi waaw mooy addaaka bi nga xam ne dañ koy teg xawlal bi'ri mu wër teen bi mu wër teen bi noonu mais nga xam ne day nekk ci tuur bi léegi nee na nag mu toog ci wet gi mais teen yi bokkuloo nag bul xalaat teenu jorof yi de <laughs> teenu jorof yi nga xam ne boo boo sëggee boo mayul lu tuuti ngay gis boo jëlee xeer tëmbeel ko ci sànni ko ci dangay toog ay seconde toog ay seconde jekki dégg da nga koy sànni lu yàgg toog dégg mu naan bokk ca biir mu leer la mu ngay door a àgg non du teen yooyu yii genre séyaan la woon yoo xam ne di nga mën a toog nii ci wetu teen bi tàllal ci say tànk di laal ndox mi voilà mooy ñiy arrosé ñoom xam nañ façon teen yu mel noonu nee na nag yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di ñëw toog euh, ci pegg bi après daal di euh, yëkkati li nga xam ne mooy xëcc mbalaanam mooy yére bi isaar bi léegi nag tànk yi mu yoor ko ci biir teen bi waaw mooy bàyyi teen bi ci biir euh, kii bokk tànk yi di di di di di yoor mooy nekk ci biir ndox mi ci teen bi mu xëcc yére yi wogos leen ah, après daal di daal di nag euh, yoor tànk yi ci biir nee na noonu laa ko fekke fa sallamtu alayhi thumma nsaraftu fa jalastu inda albaabi fa qultu la akuunanna bawaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abu muusa ash'ari yi bi mu ma fekk yonente mi alei satu salaam tooge noonu toog peggu teen bi jël tànk yi mooy dugal ko ci biir ndox mi toog yi nekk ci biir ndox mi nee ma ñëw daal di koy nuyu assalaamu aleyka wa rahmatullahi wa aleykum wa ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam nee na mu daal di may fay après nag ma ma daal di dem bi ma dama ko nuyu rek daal di dem toogaat ca bunt ba delluwaat ca buntu tool ba ne la aku nan na bawaaba rasulillahi sallallahu alayhi ne tey moom man maay nekk ki nga xam ne bawaab bawaab mooy ki nga xam ne mooy dañ koy wax chambellan en français le chambellan le valet ki nga xam ne moom euh, mooy kiiwu mooy joxe ndigal ndax mën nañoo agsi ci kilifa gi wala déet waaw mooy ki nga xam ne pour nga agsi ci kilifa gi ci moom ngay jaar waaw li naan aide de camp voilà dañ koy wax it aide de camp bawaab aide de camp voilà c'est pas je pense que c'est comme ça <laughs> aide de camp mooy kiy jàppale comme président bi day am koo xam ne daanaka moom lañ affaire yépp di jaar ku ko soxla ci moom ngay jaar mu ne tey moom la nan akuunanna bawaaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam al yawma tey moom ah tey moom maay toogal yonent ba lay saab saab nekk ki nga xam ne maay nekk sama chambellan ku fi bëgg a dugg rek mooy moom laay tey fas yéene ko liggéeyal te bala fee kenn dugg ci moom lay jaar waaw mooy bunt bi nga xam ne moom moo ne ci bunt bi yóbbu ci kilifa gi bala ngaa àgg ci kilifa gi foog nga gis ko ba pare mu ne moom loolu jël naa décision bi tey mu ne bi ma toogee noonu fa jaa abu bakrin fa dafa al baaba fa qultu man haadaa fa qaala abu bakr fa qultu ala rislika waaw nee na bi ma toogee noonu tuuti laa too rek am benn waay bu ñëw mooy xam nga bu tax toogee ci biir bu ci biir mooy du toog ca bunt ba féeti ca mbedd ba mais day toogee ci tool bi foo xam ne en face porte bi waaw kay ne léegi bala fee kenn dugg ci man lay jaar mooy man ngay laaj ndigal ba ma dem wax ma yaay kan ma dem gis yonent saa salaam yëgal ko ne diw de bëgg naa ñëw léegi bu nee ñëwal ma ne la nee na nga ñëw bu nee bul ñëw ma ne la nee na ba nga bañ a ñëw. nee bi ma toogee noonu ci biir tool bi face en face nekk ci bunt bi nag rek am ku jekki daal di puus puus bunt bi waaw fa ma ne ko. ma ne koo kan la waaw ma ne koo kan la kook di puus bunt bi kanawaay mu ne ma Abu Bakr man la Abu Bakr na Abu Bakr radiyallahu anhu fa qultu ma ne ko ala rislika mooy taxawal ne bouge pas yaa Aba Bakr ne bouge pas radiyallahu ank xaaral ma gisi kili ma dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ñëwaat daldi xool nee na nag eh, parce que am na yeneen riwaay yoo xam ne comme nim ne ci riwaaye imaam at-Tirmidhi foofu dane yonent bi aleyhi ci boppam moo ne ko yaa aba muusa imlik alayya al baab ah falaa yadxulanna alayya ahad mu ne yonent bi aleyhi boobu moo ko sant ngir mu téel ko porte bi mooy mu nekkal ko fa pour ku bu kenn ñëw te moom amu ci ndigal mooy yëgu ko ngir xam kan ak kan ñooy ñëw nee na nag bi sëy naa kon Abu Bakar ma ne ko taxawal ala rislika bi mu ma nee man la maay puus bunt bi mooy day puus ma ne ko ah kokkan la mu ne ma man la Abu Bakar ma ne ko ala rislika mooy taxawal na bouge baa bul puus bunt bi bul puusaat taxawal noonu nga xaar waaw ala rislika taxawal noonu waaw <laughs> nee na summa dhahabtu ma daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam fa qultu ya rasulallah sallallahu abu bakrin yasta'din nee na ma ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi abu bakrin yasta'din nee na ma ne ko kii de mooy seydna abu bakar yasta'dinu moom mooy sàkku di ñaan ngir mu dugg mooy ñaan est-ce que am na permission ngir agsi fa qaala yonent bi aleyhi ne ko idan lahu wa bashirhu bil janna ne ko waaw nee ko mu dugg jox ko ndigal nee ko jox naa ko ndigal mu agsi moom seydina siddiq wa bashirhu te bégal ko bil jannati ci aljanna mu ne fa aqbaltu xatta qultu li abi bakrin udxul wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yubashiruka bil janna fa daxala abu bakrin fa jalasa an yamini rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma'ahu fil quffi wa dalla rijlayhi fil bi'ri kama sana'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa kashafa an saaqayhi nee na ma dikkal Seydina Abu Bakar ne ko yo ah udxul léegi mën ngaa dugg léegi kon puusaatal bunt bi léegi boo puusee rek dina ubbeeku wa rasulullahi téegal ne ndaw yàlla li mu ngi ci biir yu bashiru ko mu ngi lay bégal bil janna mu ngi lay bégal nee na ah, mu ngi lay bégal aljana moo yonent bi alei saatu salaam moo ko ne idan lahu nee ko nee ko mën naa dugg si te nee ko bégal ko ne ko moom nitu aljanal aljana jëm dina dugg aljana loo <laughs> nee ma ñëw daal di koy wax dal di jottali mbir mi ne ko man ngaa dugg si te yonent bi aleyhi salaam mu ngi lay bégal bil ci aljana mooy yow aljana nga jëm yaa Abaa Bakar radiyallahu eh, bala ñu jàll gis nga Seydina Abu biñ ne biñ ñëwee ñu ne mu laal bunt bi puus parce que foofu lan moo tax mu ñëw puus xam nga loolu du kër parce que du foo xam ne da ngay ñëw di fëgg du bunt booy ab tool la ab tool loo ñëw ba ci bunt tool bi di fëgg kan ngay fëggal kan moo lay dégg boo fëggee même mooy da puus mbir mi mais tamit gis nga ne puusu ko puusu ñëw rek bëmmax mbir mi fële ba ba ba porte bi dali na le yëfi parax parax yooyu nga xam ne ñi nga xam ne amuñ yaru diine te tamit amuñ bonne manière parce que loolu bonne manière da ngay gis xatta sax dañ koy am waaw ngay gis nasaraan si yenn yi dañuy ñooy noonu lañ leen di yàlla mais ñun wal iyaadu billah alquran wax ni suuratu nuur comme ni ñu ko waxoon ak teggin yi nekk ci sunna duñu ci doxal dara néewaana kër goo xam ne gis nga xale yi di respecté yi di dugg ci néeg bi fëgg wala yu mel noonu jamais daanaka bariwul parce que yaruñ leen ci li nga xam ne mooy diine ku ñëw di ko def sax ak njabootam di ko def ñaan ah njabootam piiw gi de naka ñoo tubaabe waliyasu billah Seydina Abu Bakar tamit gis nga mooy bi mu ñëwee ndànk la puus ba moo tax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ne ko mën ngaa taxaw bi mu taxawee eh, tamit bi mu nee ko yow la kan dane Abu Bakar voilà dane Abu Bakar loolu mooy lan nekku fa man la man la parce que yonent bi sallallahu da doon tere lool da doon tere ñu laaj nit yow la kan nga naan mana waaw loolu la waxoon Seyna Anas Seyna Jaabir Jaabir <laughs> radiyallahu anhu mu ne ñëw fëgg ñëw yeneen tawee saar saar ne ma ne ne ne ko kana nee na ma ne ko mana <laughs> ana nee na yeneen saar saar génn nag mel mooy pour wan ko kenn def naan ko ana ana fëgg yow la kan nga naan ana ana ana man mu naan ko man la man la man la buñ la mais <laughs> dangay wax sa tur <laughs> waaw yaay boo wootee numéro privé salaamaaleykum waaw kooku doone mën a loo doone mën a da ngay wax loolu la yone saa salaam doon doon kii say naa euh, jaabir naan ko ana ana ana pour wan ko ne c'est pas comme ça <laughs> voilà <laughs> c'est pas comme ça ana ana yi du demee noonu waaw léegi nee na kon Seydina Abubakar daal di dugg bi mu duggee mu daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu ñëw nuyoo fekk yonent bi alayhi ni mu tooge tàllal tànk yi yor tànk yi ci biir ndox mi toog ci peggu euh, li nga xam ne mooy teen bi moom it mu ñëw toog ci wetam daal di def ni yonent bi alayhi salaatu def mais ci ban côté ci ndeyjooram waaw ci ndeyjooram la toog moom Seydina Siddiq moo tax mu ne fa daxala abu bakrin fa jalasa an yamini rasulillahi sallallahu alayhi maahu fi l ñu toog ci peggu teen bi noonu waaw mu toog ci côté yonent mi alei satu waaye ci côté ndeyjooram wa dallaari ji layhi fil bidri mu jël ñaari tànkam yi daal di def ni yonent mi alei satu def yoor ko ci biir ndox mi waaye wa kashafan sa fayha mooy yaata mu koy yor xëcc na kii bi yére yi pour mu bañ tooy ko saar saam def non non nee bi ma gisee Seydina Abu Bakar def lool après bon mission bi accomplie summa raja'tu fa jalastu wa qad taraktu axi yatawadda'u wa yalhaqni nee na woyal yalhaqni nee na te bi may bi may kii ba ba may ba may génn sama kër man Abu Musa al-Ash'ari maa fa bàyyi sama sama frère doon doon jàpp moom it ngir tamit mooy damaa waroon a dab si parce que ñun ñoo jëlandoonoon décision que ne tey dañuy fexe nekk ak yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw tey moom dañuy takkook moom te gis nga dañoo jàpp est-ce que dañoo jàpp ngir dem julli ji ci dem di seen yonent saa salaam ñu ne ko jaar na nële mu dem loolu mooy lan mooy nitu yàlla boroom xam-xam dafa bokk ci teggin yi nga xam ne moom la taalibe bi même bu dee yow yow même bu dee boroom xam-xam ngay seeti boroom xam-xam it nga daldi nga daldi jàpp loolu ci teggin yu kawe yi la yi nga xam ne ku ko dundal dundal nga sunna eh, gis nga Seydina Xudayfa radiyallahu anhu ak Seydina Abu Hurayra seen xadiis yooyu nekk ci saxiix yi nga xam ne dañoo dajeek Yonent bi alayhi salaatu salaam ci benn mbeddu mbeddu Medina yi ci yenn ci mbeddu Medina yi mu jekk yonent saa salaam jekk gisatu leen ku ci nekk loo ku nekk ci ñoom loolu daal fan xanastu waaw ma jekk rek ne fees mooy rocceeku yonent bi saa salaam jekki gisu leen après ñoom ñu dem ku ñu nekk ba lakk ba mu nga dem fekk euh, dem sangu ji set walla euh, mooy set daal di ñëwaat yonent saa salaam ne Seydina Abu Hurayra ay na kunta ya Abu Hurayra la moo tax ma jekki gisatuma la mu ne ko sànq sànq bi may bi may dajeeg yow dama amoon janaaba yonent mi aleyhi salaatu salaam ne subhaanallah innal mu'mina laa yanjus waaw ne ko subhaanallah mooy boo gisee lu la yéem wala nga dégg lu la yéem sunna la nga ne subhaanallah maa ngi fii ah ci géeju borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne moom mi nga xam ne amul dara lu tax luñ koy dindi waaw. subhaanahu subhaanahu subhaana la gàcc ngaalaamaa borom bi subhaanahu wa taala innal mu'mina way ngëm yàlla yi laa yem gis koog du sobewu lan moo tax kon ngay naaw mais waxul ne ko lan moo tax kon nga euh, waroo woon a jàpp war a waroo woon a sangu set ni non parce que loolu ci teggin yi la mooy ànd ak jàpp taasu ne dafa baax boroom xam-xam yi dañ naan ku koy def en jamono ji nga ame njàpp kenn manulaa liggéey waaw kenn manulaa liggéey ba am la mooy gaay fajkat yeeg maaman yeeg ñoom dañuy sonal seen bopp rek moo tax kuy kuy takkook njàpp moom bokk na ci ñi ñi leen gën jaaxal jaaxal waajoo xam ne day takkook njàpp tout le temps parce que ñoom dañuy am problème ne kii kii suñu misil yi ñu koy fëgg temps yi yépp gis nañ ne rien ne l'atteint quoi rien ne waaw parce que njàpp ci boppam protection la Allah Allah léegi kon mooy gis nga le fait que moom mu jàpp nee maa ngi bàyyi sama frère bi nag moom ba may génn ñoo ñoo bokkoon kii ay mëbét ne loolu la ñuy def maa ngi ko bàyyi muy jàpp maa ngi ko bàyyi muy jàpp bon léegi moom nag amoon na ñaari frère Abu Ruhm ak Abu Burda voilà am na nag ñu ne am na keneen beneen frère boo xam ne mooy Seydina Muhammad lu tuddoon waaye ki nga xam ne moo ci gënoon a siiw moo doon Abu Burda voilà Abu Burda moo ci gënoon a siiw waaye fii waxul kan la ci ñoom ñoon nee na maa ngi naan ay way jële waaye maa ngi bàyyi woon kooku ah yonent bi alei satu salaam bégal na ki njëkk a ñëw bégal na ko aljanna nee na maa ngi mébét lool man abu man abu Muusa hein maa ngi mébét lool que sama frère boobu gaaw waay hein ñëw maa ngi naan fa qultu maa ngi naan in yuridillahu bi fulaanin xayran yuridu axaahu yati bi naan buur yàlla de bu nammalee yiiw gu toll ni yonent bi alei saatu salaam bégal la aljana tey bu ko nammalee sama frère boobu de dina ko indi léegi de ndax yonent bi alei saatu salaam a ngi bégal buntu moom mooy buntu aljana de mu ngi dugal gaay dugal na Seydina Abu Bakar ay way sama frère bi waay waay waay waay waay kook de bu yàlla nam nee ci moom yiiw tey mooy pa mooy yiiw wan yiiw ñu bëggal ko aljana sinon buur yàlla ba mu ko defee jullit la nam ba ci moom yiiw rawatina nag utal ko ginnaaw ak nubuwa li gën màgg mooy def ko saxaaba radiyallahu taala anu mais mooy tay bëggal aljana gi yonent ma lay saar-saam di bëggal loolu de bu suñu boroom nam nee ci sama frère bi yiiw dina ko indi nee na bi may xalaat lool rek fa ida insanun yuharrikul baab ci noonu rek am keneen ku yëngal bunt bi am keneen ku laal bunt bi bunt bi di yëngu waaw nee na ma daal di koy laaj nag ma ne ko kan la fa qultu man hada ma ne ko kan la fa qaala mu ne Umar ibn al-Khattab Allah mu ne man la Umar ibn al-Khattab di doomi al-Khattab Seyna Abu Muusa al-Ash'ari nee na fa qultu ma ne ko ala rislika waaw boo fàttale ko boo fàttale ko nettali bii nii gisoon nañ ko bi ñuy gis lan tarjama Seydina Siddiq Siddiqul ummati radiyallahu ta'ala an amaana jeexaluñu ko woon waxuñ woon lépp mais li ko ci concerné woon waxoon nañ ko voilà kon nee na bi mu ma nee man la Umar ibn al ma ne ko ala rislika mooy ne bouge pas yemal fi nga taxaw summa jitu rasulallah ginnaaw bi man seyna abu muusa alaxar yi ma dikkal yonent bi alay saar saar fa sallamtu ma daal di koy nuyuwaat gis nga nag xam nga sànk bi nga ne mais taxawal seyna abu muusa alaxar yi bi bi muy door ñëw ci teen bi nee na ma taxaw ci bunt bi bàyyi ba yonent bi alay saar saar fat aajoom ba pare ba jàpp toog ci teen bi xëcc ay mbalaanam mooy mbalaan ci tànk bi yoor ko ci ndox mi ma ñëw damaa ñëw nuyoo ko nuyu daal di dem toog ci bunt bi ne maa koy fay tey moom maay nekk ki nga xam ne son chambellan son aide de camp maa koy toogal ci bunt yi kuy ñëw ci man ngay jaar mais bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu njëkkee yëngu mu ne ko xaaral dane damaa dem ma ne yonent bi aleyhi salaam abu bakar seydna abu bakar moo ngi yëglu mais nga gis fii lan la waxaat fa sallamtu alayhi ma nuyuwaat yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qultu ma ne ko hada omar ibn al-Khattab yonent bi salaam ma ne ko seydna omar de moo ngi nii moo nekk ci bunt bi moo yëglu ngir dugg mooy ñaan permission mooy ne gis nga bu ci nekk day ñëw di nuyoo hein kon loolu mooy nit yow doone bon sawaay léegi laa ko gis quoi nga dugg ci kër gi nuyoo génnaat dem boo ñëwaatee da ngay nuyoo waat si si da ngay nuyoo waat loolu mooy sunna da ngay nuyoo waat amul naan boo gis naa ko sànq gis naa ko sànq nuyoo lan la lu dul ñaanal jàmm sa bokk mooy gis nga seen Abu Muusa mu ne ma ñëwaat ne fa sallamtu ma ñëw nuyuwaat yonent bi saa salaam bu doon ne loolu du sunna wala du lu du noonu la war a demee danaan ko yee. lu tax ngay nuyoo waat nuyoo woon nga sànk yow léegi yaa ngi fii booba léegi ah nee na ma ne ko kon kii de mooy Seydina Omar moo ne ci bunt bi di yëglu mu ne izan lahu wa bashirhu bil janna nee mu ne ko permettre ko mu dugg te bégal ko ci aljana mu ne fa jiitu ma dikkal ko dikkaat ba ci bunt bi ñëwaat ci Seydina Omar ne ko nag udxul léegi mën ngaa puus bunt bi nga dugg wa basharaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil janna te yëgal ne yonent bi alei saatu salaam bégal ne la nee na aljanna nga jëm waaw nee na fa daxala fa jalasa ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil quf an yasaarihi wa dalla rijlayhi fil bi nee na mu daal di dugg ñëw ci yonent bi alei saatu salaam nuyoo daal di toog ci wetu yonent bi alei saatu salaam mooy beneen côté bi ba léegi ci pegg bi ci peggu teen bi waaye an yasaarihi mu daal di toog ci càmmoñu yonent bi aleyhi salaatu salaam Allah wa dalla rijlayhi fil bi'ri mu daldi def ni ñoom ni Seydina Rasulullah Seydina Siddiq def mu yëkkati yére yi tànk tubay bi hein tubayu tànk bi daldi lan yoor dàllam yi do ci biir ndox mi Seydina Abu Muusa nee na summa rajantu fa jalas ma daal di delluwaat ca sama bërëb ca kanamu bunt ba toogaat ba léegi ci teenu teen waa ci ci ci ci bustaan waris ci teenu ci ci tool waris nee na fa qultu maa ngi naan yooyu way jële in yuridillahu bi fulanin xayran yaati bi nee na maa ngi naan waaye buur yàlla buur yàlla de bu nammalee yiiwu dugal bégle gi yonent bale saar saam di bégle àjjana yi tey ay way bu ko yéemali bu ko bu ko bu ko nammalee sama frère bi de dina ko ëndi nee na ci noonu rek bi may xalaatal fa jaa insanun yuharrikul ba keneen ñëw di yëg na laat bunt bi fa qultu ma ne ko man hada kii kat la fa qaala mu ne kooku mu mooy suñu waaji yi ñu nekk tey suñu sang bi ñu gis tey loo yal na buur yàlla def ah ñoom ñe ñii ñii ñu bokk fu ñu ne ëllëg neel amiin bu fi toog di xool naan bon eh, yow yeneen saa salaam ngeen waay non yeneen tibalee saa salaam jullit bu ne li nga war a ñaan mooy yàlla naa dëkkaale moom aljanna loo ah, Seydina Anas radiyallahu mu ne ñun de keroog bi kaw kaw bi waxee waxam ju naan yonent bi aleyhi salaatu salaam mata saa dajeeg yonent bi aleyhi salaatu salaam ci buntu jàkkaar bi muy génn kaw kaw bi ko rek naan ko mata saa mais kañ la bés pénc yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko léegi yow euh, euh, bés pénc lan nga ko waajal hein maada aqadta la lan nga ko waajal bay laaj bés pénc kañ la hein nee na euh, léegi kaw kaw bi ne man de ah, waajaluma ko julli yu bari du julli yu bari laa waajale bés pénc de non du koor yu bari waaye daal lenn rekk laa ko yaa laa ko kii waajale mooy sopp gu ma sopp buur yàlla sopp bu nga xam ne moom laa sopp nawam bi sallallahu alayhi wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne almaru maanan ahab allah allah allah mu ne nit ki de nit ku nekk nit ku nekk ak nga sopp ngay nekkal allahu akbar allahu akbar Seydina Anas ne Seydina Anas ne fa wallahi ñun de fa inni nuhibbu rasulallah sopp nañ yonent bi alayhi salaatu wa salaam sopp nañ Seydina Abu Bakar sopp nañ Seydina Uthman Seydina Omar Seydina ak ñoom Seydina Ali waaye nag jëfuñu lu jëf lu toll ni moom waaye nag am nañu yaakaar ak bokk ak ñoom ëllëg fu ñu ne nee na keroog lañ gën a mbëgte gu toll noonu ba ñu gëmee daanaka keroog lañ gëm mooy waay yow kii lim ñu kaw kaw bi laajam na de waxam ji rëy na de li wax ba yonent bi aleyhi salaatu wax loolu kon yow newal fi di sopp yow bu gaa yi jaar fu ne yow jaaral yoonu mahabba waaw kun min ahlil mahabbati satakunu gadan insha allah ma al habib annabi rasul sayyidina muhammad ahmad ibn abdillah radi alayhi afdalu salatu wassalaam yow bu gaay ki jaaral yoonu mahabba rek jaamu yàlla gi yépp def ko parce que mahabba sopp cofeel gu mag goo am ci jaamu yàlla sa borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo koy def kontante gi ngay mooy kenn du la gën a nooy xol gin laa neex gin laa neex la xol gu la gis rek day gis ne mais sa waay da mu ngi àjjana ko mais buy julli day kontaan bu waree julli da gis waa ji day kontaan kooku xam nga ne moom du julli naan génn naa ci mball gi kooku du ñi nga xam ne ñooy def julli ak mball déedéet allah allah <laughs> loolu ñooñu du ñu def mukk mukk mukk mukk mukk mukk waaw julli naan waa sa waay eh, ak loolu ak ak ak ak la hein loolu loolu loolu def loolu kon gis nga nit ki yow jaaral foofu rek waaw loolu la loolu la jaaral yoonu mahabba rek waaw waaw joo jaaral yoonu mahabba jaaral yoonu mahabba Allah kon mu ne kon ñun tamit dañuy kii suñu ànd ak ñoom ëllëg insha allah même bu dee ne suñuy jëf waay suñuy jëf suñuy jëf day dara non loolu moom suñuy jëf moom du dara moom compter wuñ ci suñuy jëf déedéet ñun ñu ngi compter ci li nga xam ne mooy ngëneelug yàlla ci fadlullah waaw mahda ngëneelug yàlla gi nga xam ne képp moom dong gu dara raxut bi nga xam ne yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim mooy ci ngëneelu yàlla kese lañu lañu compter waaw loolu la ah. <laughs> moom kese lañuy compter mu defal ñu loolu te nag wa ma dhalika bi aziz loolu jafewul buur yàlla jafewul buur yàlla yàlla ñu ko defal amin léegi euh, mu ne kon Seydina Omar radiyallahu léegi mu ne troisième personne bi ma déggee ku yëngal bunt bi ma ne ko kokku mu fa qaala mu ne man ma ne ko man hada man abu Musa al-Ash'ari ba léegi ñu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam xadiis bi nag ci intégralité bi imaam al Buxaari ci baabu fadli abi bakr ba'da nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu euh, bunt bi ci tegu bi ci tegu muy baabu qawli nabi law kuntu muttaxidan qalilan qaalahu abi abu sa'id foofu la koon di bunt bi nga xam ne qawlu nabi indi na ko ci fi muy def ci fadaa'ilu sayyidina Umar sayyidina abu euh, Usman mais foofu da leen tënk parce que indi woon na ko juste bu jiitu muy si sayyidina as-Siddiq radiyallahu anhu buntu bi nga xam ne qawlu qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam waxu yonent bi alayhi salaam law kuntu muttaxidan xalilan bu ma nekkoon doon jàppe kenn xarit ah mu ne qaalahu nee na ko Abu Sa'id muy Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi ci foofu noonu la ko indi ci lañ ne nii mais newuñ bi nekk ci tarjama Seydina Usmaan ndax foofu da ko tënk waaw kon nee na Seydina ma ma ne ko kan la mu ne Usmaan ibn Affaan man maay Usmaan ibn Affaan maa yëngal bunt bi fa qultu buntu teenu Aris toolu Aris fa qultu ma ne ko ala rislika Abu Muusa al-Ash'ari nee na ma ne ko radiyallahu anhu ma ne ko taxawal ne bouge pas waaw fa ji'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbartuhu fa qaala adhan lahu wa bashshirhu bil janna ala balwa tusibuhu Allah nee na ma dikkal yeneen tubaab yi saabsaab xabaar ko ne ko ah Seydina Ousmane de mooy yëglu moo nekk ci bunt bi nee na yeneen tubaab yi saabsaab ne ma idan lahu jox ko ndigal nee ko mën naa dugg waaye bashirhu bil janna bégal ko aljanna mais yeneen tubaab yi saabsaab yemul fii ala balwa tusibu ci musiba boo xam ne nattu boo xam ne mooy nattu boo xam ne tusibuhu dina ko dal mooy nattu boobu di ko bu mag boobu bu ko dalee rek bu ci paree balaa nattu bee fend mu ngi biir aljanna allahu akbar allah allah idan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusiba nee ko man naa agsi nga bëggal ko aljanna ci natt bu rëy boo xam ne dina ko dal waaw nee na fa jiituhu ma dikkal Seydina Usmaan fa qultu lahu ma ne ko duxul léegi man ngaa dugg waaye nag wa basharaka rasulullahi bil janna ala balwa tusibuk ma aljanna waaye ci kaw ci kaw musiba boo xam ne natt boo xam ne dina la dal mooy il faut bala nga faa dugg dina am natt bu metti bu dal Seydina Usmaan allahu akbar am na ci yeneen riwaaye ba léegi ci saxiix bi hein dane bi nga xam ne ci laa ko wax loolu man Seydina Abu Muusa al-Ash'ari fa xamida allaha thumma qaala allahu al-musta'aan nee na bi ma waxee Seydina Usmaan loolu lim def fa xamida allah mu sant buur yàlla alhamdulillah summa qaala ginnaaw gi mu ne allahu almustaan buur yàlla de mooy ki nga xam ne mooy kiy dimbalee te ci moom lañuy mooy ki nga xam ne moom lañuy sàkku ndimbal mooy buur yàlla lañuy sàkku mu dimbal lañuy sàkku di ko ñaan bu balaa boobu li nattu boobu buy dal suñu kaw imaam Ahmad xam nga soloon a xadiis bi mu ne ci riwaayam boom dane seydna Usmaan naan allahumma sabran allahumma sabran thumma jalas moom lim ci teg li ko seydna Abu Muusa ne yonent ma lay saar saam nee na nga dugg bégal na la aljana ci kaw natt bu mag boo xam ne dina la dal mu naan allahumma sabran buur yàlla muñ mooy muñ lañ lay ñaan bu boobaa allahu akbar allahu akbar nee na xool seydna Abu Muusa al-Ash'ari buñ continuer xadiis bi nee na fa daxala fa wajadal xuffa qad malaa waaw nee na bi mu ñëwee mu fekk mooy côté bi yonent bi alei satu salaam tooga woon ci teen bi ak Seydina Siddiq nekk ndejooram Seydina al euh, al Faaruq ibn al Xattaab radiyallahu anhu toog càmmoñam foofu dafa fees mooy teen bi biñ toogee noonu foofu fees na mooy amatul fu keneen mën a ñëw toog di yor tànkam ci biir ndox mi léegi nag ah bi mu demee noonu nag nee na fa jalasa wijaahahu min ash-shaqq al-axar waaw nee na nag mu toog jàkkaarlook ñoom ñett nee ci beneen côté bi waaw mooy côté xam nga teen mooy mooy xam nga teenu sayaan yi ni muy def wax naa la lii mooy teen boo xam ne dangay man a toog tàllal say tànk mu nekk ci biir ndox mi waaw mooy ne kon côté bi ci yeneen ci ma lay sarsam toogee bi Seydina Siddiq tooge Seydina Omar toog dafa fees côté boobu mu des beneen côté bi Seydina Ousmane ñëw fekk foofu ci kanam moom ma amul fu mu fa toog mu ñëw toog seen kanam waaw mooy mu toog beneen côté bi mais jàkkaarloog ñoom def niñ def léegi nag Seydina Abu Sa'id al-Khudri qaala Sharik Sharik nee na Abu Sa'id Abu Sa'id ibn al-Musayyib Sharik ibn Abi Namir mu ne qaala Sa'id ibn al-Musayyib mu ne Sa'id ibn al-Musayyib suñu sëriñ de bi ma nettalee affaire bi waaw bi mu nettalee mbir mi de lii la ci teg ne fa awwaltuha quburahum ni ñu tooge noonu man daal ma ne lii daal lii nii seen comme ni seen bàmmeel yi mel la waaw mooy comme ni seen bàmmeel yi mel nga ne ma nan la seen bàmmeel mel hein mooy euh, li mu fa bëgg a wax mooy këne yonent bi aleyhi salaatu salaam fi ñu ko denc fi ñu ko denc fi ñu ko denc fa lañ denc Seydina Abu Bakar non ci wet gi ak Seydina Omar non je gis nga loolu mooy ñay dem Medina gis nañ ko te boo nee Cheikh Google boo duggee leen mu mën la image yi mooy gis nga yeneen ci wàllu saasaan daa nekk fii da ngay jaar benn côté bi mooy boo ko gi ngay ñëw nuyu asalaamaaleykum ya rasulallah wa rahmatullah ay kii wi yooyu julli ci moom ñaan ñaanal ko kii après nga jàll ci Seydina Abu Bakar yaa xalifata rasulillah wax loolu ay kii ak yooyu ñaanal ko après jàll ci Seydina Omar ibn al-Khattab ya thani khulafa rashidin ya amir al-mu'minin assalamu yu mel noonu ah mooy ne loolu noonu loolu la Seydina Sa'id ibn al ma ne bi ma xadis bi ma ko Seydina Abu Musa al-Ash'ari waxee ma ne ci loolu li ma ko man li ma ko li ma ko gëndalee daal mooy ne yonent ma ne saa saa noonu mu nekk woon ak Seydina Abu Bakar ci wet gi Seydina Omar ci wet gi Seydina Usman jàkkaarloog ñoom mooy lu mooy seen bàmmeel yi tamit nii lay demee mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bu génnee àddina hein Seydina bu Bakar bi mu génnee àddina ci wetam lañ ko denc Seydina Omar génn àddina ñu indi ko ci wetam hein kanta Seydina Usman comme niñ koy gisee moom te xam nga Seydina Usman loolu moom jarul di xaar ba fin bi mooy ñépp xam nañ ne Seydina Usman dencuñu ko foofu fan nañ ko denc Baqiya mooy en en dehors mooy mu nekk foo xam ne moom bokkul ak ñoom fi ñu ne mais